mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa ci sunu dars tawxid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di charx baadu fawaidi surati alfatiha mu mel ni ci sunu bind bi weesu ñu ngi woon ci fa borom téere bi doon wëy di wane mbir ya nga xamante ni nii suuratul fatiha daf ko làmboo te mu tuddaloon la tawxid muy kennal borom bi tabaraka wa taala nga xam ni aqu borom bi la moom rek moo ko jagoo kadalika mu tuddaloon la ñaan ci ay xaajam ne lu feeñ la ci saar wi lu saar wi ëmb la kadalika mu tuddaloon la la nga xam ni mooy yónni gi sunu borom yónni yonant yi won la ni saar bi de daf ko làmboo waaye nag mu ñëwoon doon la wax naan saar wi nekk na ca la nga xamante ni nii moom mooy akuk tontu akuk delloo ca mboolem xeetu doxalin mboolem xeeti pas-pas mboolem xeetu gëm-gëm mboolem xeetu yoon woo xam ni rek mun xarifa dafa jàdd wëlis siraatal mustaqim mu loolu la doon mu la doon wax naan nekk na ca delloo la nga xam ni mooy bawoo ca ña nga xamante ni ñooy mulxiduun yi ñi nga xam ni dañoo jeng walis topp borom bi tabaraka wa taala ñooñee mu jiital ca ña nga xam ni ñoom dañuy wax naan àdduna bi de univers bi yépp amut koo xam ni bind na ko daa jékki-jékki rek amal boppam ma ngoog mu la doon wax naan rabbil alamin moom bu boobaa wax dëgg doy na sëkk pour firndeel ni alamin bii muy univers bi sunu borom tabaraka wa mooy ki ko moom ndax moom moo ne mooy rabbul alamin loolu di xabar di nas bu wér péng leer naññ di alquran waaye kadalika gisoon nañ ni xel ci boppam muy xelum doomu adama fitray doomu aadama dafa nangu ne univers bi ni mu yaatoo nii mu nosoyoo nii mu tënkoo nii mu nekkee loo xam dafa tegu ci ay principe xoolal principe bu dund doomu aadama ay état bu dundam commencement wam ba jeexukaayam wax dëgg am na ku ko yor di ko saytu ma ngoog amut parce que hasard mënul jur loo xam ni day tegu ci harmonie bu mel ni mënta nekk magoog li naan sutufa mooy hasard loolu amut magoog lépp rek ma ngay daw ci suufu xikma borom bi tabaraka wa taala mu teg ca nag mu ne wa rab maanaahu alxaaliqu almurabbi li jamici alxalqi binniam walmuslixu wal maaliku kullu haadihi tadxulu fi macaani rab azza wa jal fa fiha arradd ala almalaaxida almuattila mu ne ar rabb moom lu muy tekki mu ne maanaam mooy alxaaliqu baatu rabb mooy boroom waaye seetlul bu baax buñ nee ar rabb rek ñu itlaaq ko xamal ni kañ ci jublu mooy borom bi azza wa donte baatu rab mënees na koo jëfandikoo jëmale ko ci mbindeef waaye bu boobaa des koy tënk masalan buñ ne rabbu daar boroom kër gi kon gis nga moom moomeelam googu dépassé wul këram gis nga ko boroom atelier bi moomeelam dépassé wul atelier bi gis nga ko ma ngoog xataa ba ñu nee borom dëkk bi sax donte moomeel googu moomeelu lan la moomeelu jagle la rek ndax moom moomu ko président bi moomul dëkk bi dañ ko koo jagleel ndax moo jiite dëkk bi waaye dépassé wul dëkk bi mu jiite ndax day am ay frontière am ay limite kon gis nga baatu borom moom fuñ ko boyalee ci doomu aadama rek dees koy tënk foofu nag ngay gisee njuumte ga nga xamante ni ñu bari ci julli ñi ñu ngi ciy juum muy njuumte ci pas-pas di njuumte ci tawxiid di pas-pas boo xam ni pas-pas bu yàqu la di gëm-gëm boo xam ni gëm-gëm bu fënëx la islaam jàngalewu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko mooy ñu jël kenn ci mbindeef yi ne ko yaay borom jaam yi ma ngoog wala ñu ne ko yaay boroom na am mu am jaam yi ñoom ñëpp kileen moom kenn la xanaa xamoo ne rabbil alamin yenn borom xam-xam yi dañ koo firee ñu ne rabbil alamin mooy al ins jinna ñeneen ñi ne déedéet mbindeef yëpp ñoom la ñuy dugal ci alamin kon soo jëlee loolu nga booyal ko jox ko mbindeef yaa ngi jël li nga xamante ni nii ci moomeelu borom bi tabaraka wa la bokk xam loolu xam ne mbindeef yi xam ne jaam yi yàlla moo leen moom loolu bokk na ci point yi nga xam ne ci buntu xam-xam moo gën a élémentaire ci tawxid lu tax mu nekk lu élémentaire ndax yéefar yi jiitu woon démb mu yéefaru màkka yi ñoom nangu woon nañ ni yàlla mooy ki moom mbindeef yi yàlla mooy ki bind asamaan yàlla mooy ki bind suuf ki ko moom wala in saaltahum man xalaqa samawati wal ard la yaquluun allah soo leen laajoon ku bind asamaan ak suuf dañ naan la yàlla lool la alquran yaxal mu leer nañ yow nag nga ñëw ci mbindeef mu mel ni yow nga koy gis mu lay gis ma ngoog wala ci boppam sax leer na leen mbindeef mii faatu na ba nga mën a dem ñu ne la ah kii kat fii lañ ko suul nga ne diw moomu mooy borom jaam yi seetal loolu ni mu nekkee tooñ wu rëy seetal loolu ni mu nekkee bokkaale bu rëy bokkaale bu mag maanaam xeetu bokkaale boo xam ni yéefaru yi sax tàbbi ci woon ñoom góorgóorlu woon nañ ba dépassé woon xeetu bokkaale boobu kon bàyyil xel bu baax yow jullit bi ci bunt boobee bu ko defee góor gi mu ne alxaaliqul murabbi ki nga xam ni moo bind te moom mooy yar li jamiil xalq mbindeef yépp ci mbooleem xeeti yar nag yar maanaa dundal daf ci nekk mooy warsee see wërsëg ñuy dund wàccee ndox ci asamaan ndox ma ñëw ci suuf génnee gàncax gis nga jur gi lekk ci ñu xewlu ci loolu xeetu yar la ma ngoog mooy façon yar gi nga xamante nii nag moom la ñuy gën a jëme ci bàyyi may boo déggee ah diw de day wala diw de yarkat la wala diw éleveur la maanaam day xontu di day jënd xont di jox gaa yi ñuy xontu beneen xeetu yar bi mooy lan yar seen ruux defar seen biir loolu moo tax mu yónnee yonante yi huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa diin al gis nga yonante yooyu ñëw nag nekk ci lan yuallimuhumul kitaab wal xikma gis nga ko mangook di leen jàngal di leen yar tarbiya boobu muy tarbiya ruux nit ñi dañ koy fàtte na dem nañ ba réere ko sax ndax lan ndax sunu àdduna bi lépp c'est matériel gëmatuñ lu dul lu matériel fàtte nañ ni amoon nañ sax xol fàtte nañ ni amoon nañ ruux wallaahu almustaan sunu borom nag ñaari xeetu tarbiya yépp mboole seen day delluwaat ci moom kon moom mooy ki nga xam ni mooy tarbiya jaam yi ci ay xéewalam gis nga ko xéewal gi xéewalu wërsëgu matériel ak xéewalu wërsëg bi nga xamante ni mooy wërsëgu maanawi muy wërsëgu xam-xam wërsëgu ruux wal wal malik ki nga xam ni mooy yéwéne yéwénal seen biir di ko baaxal waaye ki nga xam ni mooy ki moom buur bi nga xam ni dafa moom sunu borom malikun malik buur la bu moom mu ne kullu haada lii lépp tadxulu dafay dugg fii maani rabb ci maanaa rabb mu ne kon daal xamal ni fa fiiha nekk na ca radd li nga xam ni mooy akuk tontu alal malaaxida ci ñooñee nga xam ni ay mulxid lañu dañoo jéng wëlis yoonu boroom bi tabaraka wa taala al mu attila ñooñee nga xam ni dañuy weddi ne univers bi am na boroom boo xam ni moo ko bind moom ko di ko saytu di yéwénal mbir yi di ko gérer ma ngoog kon wax dëgg yàlla fés na leer na rabbul alamin rek doy na pour tontu képp koo xamante ni nii da ngay jaay ni philosophe nga da ngay jaay ne philosophe nga da ngaa am xel rabbil alamin rek ñaari baat yooyu rek doy na sëkk pour tontu leen ma ngoog ñu xam ni ñoom wax dëgg yàlla la ñuy jàpp daa waroog alquran la ñu jàpp dafa waroog xel la ñu jàpp dafa waroog fitra fitra doomu aadama boo ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysiir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.